bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaw annaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw ixrujuu min diyaarikum maa facaluuhu illaa qaliilun minhum walaw annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana xayran lahum wa ashadda tathbiita suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya ab juróom benn fukk bi ak juróom benn léegi nag mu ngi wax ba léegi ñi nga xam ne ci naafiq yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñële doon wax ne dañ laa gëm ba pare ñoom di dem di àtte woo te la nga xamante ne mooy ak taaxut te ka nga xamante ne mooy aba burda al aslamiyu wax nañ la nag mujj na tuub radiyallahu taala anhu wa ba leeraloon ci ne du ngeen gëm mukk lu dul ñuy ñëw di la arteloo yow yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi ci li dox seen diggante te ginnaaw gi duñ daj ci seen boppu benn xat-xat wala benn sikki sàkk ak benn gene ci li nga àtte te nekk ñoo xam ne dañuy wommatu ak wommatu mu ne walaw annaa takat bu doon ne ñun borom bi tabaaraka wa comme que nee nañ dañoo gëm katabna alayhim ñoom ñoo ñële di dem ci naafiq yi di dem ci ca ca ca ñu yées ña ca yahuud yaak ña nga xamante ne ndax abaa burda bale am nañu ne waa ci aslam la bokkoon waaye ci yahuud yi la bokkoon am na ñuy wax loolu le waaye aslam moom bu dee aslam moom tribu bi lu ñu bu ñu xam la ci arab yi wan nag mu ne walaw anna te bu doon ne ñu de katab naa daal di woon nañ farataal daal di bind ci seen kaw alayhim ci seen kaw aniqtulu dëggal leen nag faratal ne leen ay wafaat leen anfusakum seen bopp daay aw yaxruju wala ngeen génn min diyaarikum ci seen kër yi maa faaluhu illaa qalilun minhum mooy ne duñu ko def lu dut lu néew ci ñoom de walaw annahum te nag dëgg-dëgg ñoom de bu doon ne faalu defoon nañu maa yu'azuna be yi nga xam ne moom lañ leen di waare di leen ko xamal ci wàllu diine tey bu ñu ko defoon de la kaana xayran lahum kononte kon moo doon gën ci ñoom wa bi tathbita te mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ak saxu waaye de ci mooy saxu ci li nga xam ne ngëm yàlla mooy loolu ndax naan gëm naa rek te yow bu jëf jotee nga jëf lu wutee ngëm yàlla ga loolu du waxu dara de mu ne wa idan tabu keroogee kon la aataynaahum konoon te kon donoon kon dinaa leen jox min la dunnaa tukkee ci ñun borom bi tabaaraka wa taala ajran pay azima gu màgg màgg màgg wala hadaynahum te waat naa ne kon donoon doon donoon na leen gindi siratan teg leen ci yoon wi nga xamante ne yi mustaqima mooy ku coowooral bi mu ne wa man yuti'illah képp nag koo xamante ni nangu ngaa topp su boroom di tabaaraka wa war rasuula ak ndawam bii nga xam ne alayhi salaatu wassalaam du nangu kenn topp ko moom borom bi lu dul nga topp ndawam bi ne fa ulaa'ika gaayoo yële ma alladina ñoom de dinañu ànd ak ñi nga xamante ne ni te dinaa leen boole ca ña nga xam ne an'ama allahu alayhim ñoom la boroom bi tabaaraka wa taala xéewale de minan nabiyiina ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wa siddiqiina ak ñooy dëggu ñu màgg ñi wa shuhadaa ak ñi nga xam ne ñooy martiir yi nga xam ne dañoo jaay seen bakkan ci yoonu yàlla te yàlla tax wa saalihiina ak ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi wa xasunata ak rafet wa xasuna iskay tarafet na waay ulaika rafiqa mooy ñoo ñee ma tudd muy ñii tudd ay waaye ñoo rafet ab àndandoo xam nga suuratul faatiha lii la ñuy laaj moom lañuy ñaan ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim naan borom bi tabaaraka wa xam nga loolee moom la ñaan ci faatiha naan ihdina borom bi tabaaraka wa yal nag ñu gindi as siraatal yoon wu coow waral wi yoon woowu mooy wan mu ne siraatal ladina yoonu ñi nga xamante ne nii an'amta alayhim ci ñoom ci seen kaw nga xéewale ñooñu nag moom lay leeral fii te moom lañ tudd léegi mu ne daalika loolee de wala daalika lii alfadlu min allah mooy ngëneel lu màgg gi nga xam ne moo tukkee ci boroom bi tabaaraka wa taala wa kafa te doy na boroom bi tabaaraka wa taala dong alima ki nga xam ne moo peeg lépp te moo xam lépp mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal xudu xidrakum jël leen seeni matuwaay <coughs> mooy waajal leen seen bopp de fanfiru subatin aw infiru jamia mooy bu leen toog seen noon yi di këpp di dal seen kaw waaye fanfiru na ngeen bëbb bés leen ne jóg leen ay wa ngeen nekk ñoo xamante ne nii mooy jóg leen ngeen xare gi subatin ngeen nekk ñoo xamante ne nii ay mboolooy mooy ngeen bañ a nekk yéen ñépp am ñuy dem comme li nga xamante ne nii moom mooy xew ci li nga xamante ne mooy sariya yi nga xam ne daa am ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yónni te loolu waxoon nañ la ci wàllu jihaad ke ne mooy du farata pour ñëpp waaye nag am na ci ay jamono yoo xam ne day nekk farata mooy bu ñu song noonu songee dëkk bi fu nekk loolu moom amul ñu naan moo na jihaadkat yi rek jóg wala boog militaires yi déedéet boobu ñëpp ay jóg wala ki nga xam ne moo jiite li jëm ci wàllu guerre bi wala président bi wala ministre bi ne jóg bu boobaa ñépp war a jóg moom na naan fan fanfiru na ngeen bëbb te jóg de su subaatin moo xam da ngeen a nekk ay mbooloo yoo xam ne dañ leen a tànn ne ñi yéen dem leen mooy ngeen bañ a mooy ngeen ngeen ngeen wute aw infiru jamia wala ngeen booloo yéen ñépp daal di dem de wa im minkum mu ne nag waaye nag am na ci yéen dëgg-dëgg ñoo xamante ne nii laman la yu batti an na ñoo xam ne bees leen ne jóg leen dem ci xare yi ñuy yéexal ak tendeefal de fa in asaabatkum ngir bañ a dem daal léegi nag di xaar yéen génn leen buñ leen ne leen ko comme ca xaswatu Tabuk nañu ko gise woon ñenn ñoo xam ne ñoom fa lañu doon taxawaalu di bañ a dem comme naafiq ya léegi nag mu ne fayim nasabatkum bu leen dalee nag ca xare ba ngeen dem musibatun li nga xam ne musiba la mooy ñu gañe leen wala ñu faat ñu bari comme nam xawe woon ca xaswatu Uhud qaala nga dégg ko waajooju di wax ci naafiq yi naan qad an'ama allahu alay waay waay dëgg dëgg boroom bi tabaaraka wa ta'ala di daal di may xéewale xoolal naafiq di te naag ñi mu wax ulaa'ika ma alladina an'ama allahu alayhim te ñooñ dañe mooy képp ko topp yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam gaa yu de bokk na ci ñi yàlla xéewale waaye naafiq bi moom moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dem xare moom demul moom léegi la leen fa dal musiba dal leen fa fekk moom rëcc na ndax moom jàpp na rëcc na ndax nekk fa pour moom loolu muy xéewale gi ko yàlla xéewal wallah xoolal rek mbir yi gis nga ni ñu wutee ni ñuy gise mbir yi de mu ne kon nga dégg ko waaja di wax man qad an'ama allahu alayya way dëgg dëgg waay borom bi tabaraka wa taala di di xéewali na ma id lam akun ba nga xamante ne yée nekkuma woon maahum ànd ak ñoom de shahida di teew xare ba yoo xoolal Uhud dégg naa wuu Hamza ñibbisiwul abdañu wi Abdallah ibnu Jubayr ñibbisiwul gaa yu bari di lim Abdallah ibnu Amr ibnu Haram bàyyi Seydina Jaabir yu ñoo ñëm ñibbisiwuñ waay waay yàlla xéewale na ma ba ànduma ca woon wala in asxaabakum bu leen laalee nag fadlun mooy ngëneel ngeen dem ci xare daal di gañe am fa ay ay ngañaay am fa ay butin de guerre minallahi yoo xam ne nag ci boroom bi képp la tukkee ndimbalam la yaqulan na dégg ko waaji moom moom muy wax naafiq bu mag bi doon wax lële kaanam an mel ni nag nekkuloon daal baynakum seen diggante wa baynahu ak moom mawadda benn cofeel mooy moom moom amul sa moom moom amul benn kersa quoi ba pare am na nag ñu ne ka an lam yakun baynakum wa baynahu mawadda lii dafa ànd ak laaya ba li wax sànq ne bu leen musiba dalee mooy mu naan borom bi xéewal na aka aka moo neexoon ma bañoon faa nekk mel ni dafa nekkul seen diggante ñoom ab cofeel